a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du fa yaquulu al imaamu al xaafidu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid almaqdisiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabu zakaat an abdillahi bni abbaasin radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Mucaad ibn jabalin xiina bacatahu ilal yaman innaka sataatii qawman ahla kitaab fa idaa ji'tahum fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah fa inhum ataa'uu laka bi daalika fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ataa'uu laka bi daalika fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tuuxadu min agniyaa'ihim fa turaddu alaa fuqaraa'ihim fa innahum ataa'uu laka bi daalika fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'watal mazluum fa innahu laysa baynahaa wa bayna Allaahi hijaab kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullaahu ta'aala muy wax téere ubbi téere beneen téere bu bees ginnaaw bi ñu jeexalee kitaabu tahaara jeexal kitaabu sola ginnaaw bi ñu jeexalee téere laab ak téere julli mu ubbi ñetteelu téere muy kitaabu zaka téere joxe zakat voilà mooy azaka léegi nag mu ci tàmbalee xadiisu cent soixante-quinze muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mu an abdillahi ibni abbas mu ngi koy jële ci mawlaana di abdallah di doomi al abbas ibni abdilmutalibi radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wasallama nee na li Muaaz ibni jabal wax ki nga xam ne moo tudd Muaaz di doomi jabal radiyallahu anhu di saxaabi boobale xiina kañ la ko wax lii muy bëgg a nettali xiina ba nga xam ne ba'athahu la ko yebal daal di koy yónne ilal yamani ca yaman muy dëkk bi ñu xam ba léegi rek mooy yaman léegi nag lan la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax dane ko innaka dëgg-dëgg yow Mu'aaz radiyallahu anhu sa ta'tiidi yow day di nga dikkal qawman ay nit ñoo xamante ne nii ahla kitaab ay nit lañ yoo xam ne dañ leen a joxoon téere ndax fa ñu ko yónnee woon foofale mooy ña nga xamante ne nii ñoo fa woon yoroon nañu téere mooy ci ñi nga xamante ne mooy waa yaman léegi nag mu ne fa idaa jitahum ñan lañ joxoon téere bu jiitu mooy karcaan yi ak ñi nga xamante ne ñooy yahuud yi te yaman ñoom dañ fa bari woon surtout yahuud yi bari woon nañu fa waaye it amoon nañ ay karcaan léegi nag mu ne ko di nga dikkal ay nit ñoo xamante ne nii qawman ahla kitab ay ñoñ ñoo xamante ne nii ñoom de joxoon nañ leen ay waa téere lañ de fa ida jitahum boo leen dikkalee nag fad'uhum na nga leen woo ilaa ci lan nga leen di woo jëmee an yashhadu seede an laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi tabaraka wa taala wa anna muhammadan te ki ñu naan seydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallama rasulullah ndawal yàlla mooy baatu seede yaa ngoog nañ ko jëkk raccord ba d'accord ko ba pare fa in hum ata'u laka bi dalik mu ne ko nag ñoom bu dee ne ñoom topp nañ la ci loolee muy shahaada yii seede yi nangu nañ cee topp ba topp keeg yow nangu ko seede fa axbirhum na nga leen xabaare anna allah kene borom bi tabaraka wa taala xat dëgg-dëgg farada daal di nay faradaal ne alayhim ci seenu loos ci seen kaw xamsa salawaatin juróomi julli walla fii kulli yawmin ci bés bu ne wa la ak guddi mooy mooy jour rek walla ci guddi gi bët bëccëg guddi gi mooy il faut nit ci ci vingt-quatre heures yi foog waa ji moom def ci juróomi julli mu ne fa inhum ataa'u laka bi daalik bu dee ne ñoom nag ñoom daal nañ lay topp nag bi daalika ci lii nii d'accordal la juróomi julli yoo yële fa axbiruhum na nga leen xabaare yow Muaaz radiyallahu anka anna allaha kene borom bi tabaaraka wa taala qad dëgg-dëgg farada alayhim daal dinay farataal ci seen kaw daal di loo xam ne obligation la lu mu teg la ci seen kaw sadaqatan ak ab ab ab ab zakat boo xamante ne sadaqatan nag du sarax de mooy zakat bi ñu xam mooy azaka boo xamante ne nii tu xasu des ne ko jël min aghniyaihim jële ko ci ñi nga xam ne ñooy seen waay koom yi seen way woomal yi ñi nga xamante ne nii ñoo woomal ci ñoom lañ koy jële ci seen riche ci seen ñi nga xam ne ñoo riche borom alal yi de fa turat ñu koy delloo nag alal jooju zakat jooju la ñuy jël ñu koy delloo ala fuqaraihim ci seen way ñàkk ñi fa inhum ataa'u laka bi daalik mu ne fa inhum bu dee nag ñoom hum ñoom ñoo ñële waa yaman ata'u laka daal dinañ lay topp yow Muaz radiyallahu anka bi dhalika ci loolee fa iyyaka maa ngi lay moytalaku loo nag man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay mettre en garde di la ndànku loo nag di la def loo très attention wa karaima amwalihim ah la nga xam ne moo gën a tedd ci seen alal yi bul dem fekk seen gëléem yi ñu war a joxe zakat nga ñëw di jël jël ya ca gën a baax ya ca gën a tedd gedd wala seen xar ya wala seen bëy ya wala ya nga xam ne daal mooy seen alal ya bul ñëw tàmm la ca gën a la gën a gànjaru gën a baax ci alal ji maa ngi lay mooy tandakuloo ngay diir yoo yële walla wattaqi te nag na nga na nga mooy tandakuloo man daawatal mazlum ñaan yàlla ak koo xamante ne dañu ko tooñ ndax képp koo ñëw mu waroon a fay impôt war a joxe zakat nga ñëw jël ci moom lu gën a baax ca alalam ja ah kooku tooñ ko voilà léegi nag bu boobaa yow bés bu la too bés bu la ñaanee yàlla wattaqi kon nag ah na nga moytandikuloo man de daawatal mazlum ñaan yàlla koo xam ne dañ koo tooñ de walla mu ngi noonu fa innahu ndax dëgg-dëgg de lay sa nekkut bay na baynaha diggante ñaan yàllaam ngoo gële ñaan yàlla ci wolof nag mooy ñaanal nit ki lu bon walla loolu ñaanam googu mu ñaan képp koo tooñ ak tooñ nga nu man di doon alalam nga jël danga koo tooñ parce que yaa ko doole nangu suufam wala jël affaire am di jaay ne walla wala man sa sa àq bi nga am fii ma la ko jox parce que nekk ci wala maa téye sa kër mi sama yoon newu ci maa nekk ci tali bi maa ko jël te xam naa ne defoo dara waaye maa ko jël won ne man nga fi fekk façon yu mel noon yépp na la leer ne waajooju to ñan ñaan yàlla bu meree ba ñaan la yàlla mooy ñaana la lu yées fa waa ja na yëg ne lay sa nekkul baynahaa diggante ñaan yàlla goo gële mu ñaan lu bon waaji wa baynallaahi diggante ñaan ga ak borom bi di allah xijaab amul kiiraay amul benn barrière bu fa nekk mooy ne de toute façon loolu moom lu yàllay nangu la léegi kañ la koy nangu kay foofu la wax ji ne voilà mais moom nangu moom dina ko def moom voilà léegi kañ la naan rës ba dal waaji lay la kañ lay lay feeñ voilà lool kay moo war a laaj kañ la voilà te lool borom bee ko xam kon nag al imaam Abdul Ghani <coughs> ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala moo wax ci xadis bi ci tegu di xadis téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn mooy xadis numéro cent soixante-seize mu al-Khudri radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa fiimaa duuna xamsi awaaqin sadaqa wala fiimaa duuna xamsi zawdin sadaqa wala fiimaa duuna xamsati awsuqin sadaqa kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullah mu ne an Abi Saïd xadis bi ci tegu deuxième xadis ci kitaabu zakaat mu ngi koy jële ci saxaaba buñ naan bàyyi Saïd alxudri muy na Abu Saïd alxudri radiyallahu anhu wa arda annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laysa nekkut fii maa duuna lu gën a néew xamsi awaaqin sadaqa juróomi uqiya wala awaaq mooy jamu uqiya loolu mooy uqiya uqiya euh, pluriel bi lu bare mooy mooy awaaq la xam nga xaalisu waa mortan muy waa Mauritanie jamono yi ñoom ugiye la ñuy wax ñoom ay ugiye la ñor mais boobu bokkul ak bii voilà awaaq boobu xal alal la woon ci wàllu li nga xamante ne mooy dirham yi te dirham yi mooy fidda la mooy argent pur voilà loolu nag mu yonent ma lay saab saab ne lay sa nekkut fii maa duuna lu gën a néew si awaqin lu gën a néew gën a tuuti juróomi ugiya sadaka amul zakat bés ciy génne léegi nga ne moo moo waay ugiya kon lan la doon doon benn bi ñu ne la benn uqiya moo doon arbauna dirhaman min al fidda quarante di ñeen fukku ah, dërëm la woon ci li nga xam ne mooy fidda mooy argent mooy xaalis léegi nag kon loolu mooy lan bu la nee cinq uqiya kon mooy da ngay def cinq fois quarante quatre fois cinq vingt mooy deux cent voilà looy euh, zakatu lu jëm ci wàllu xaalis lay wax loolu lu jëm ci wàllu zakatu xaalis bu dul deux cent lu matul deux cent gramme sawaay loolu moom bokkul quoi voilà mooy deux cents uqiya voilà deux cents uqiya ci loo lële ku ko matalul voilà loolu la mooy deux cents uqiya quoi voilà <laughs> uqiya ku matalul loolu kooku moom du joxe li nga xam ne sa zakat léegi nag ah léegi mu ne loolu mooy li jëm ci wàllu xaalis mu ne wala fii ma duuna xamsi zawdin sadaqa mu ne walaa tëddeet fii ma duuna loo xamante ne ci liggéey xam ne moo gën a xam si juróom zawdin ay li nga xam ne ay gëléem zawd nag ci arab bu ñu ko waxoon mooy ci diggante loo xamante ne nii ñett la jóge daal di dem juróom ci ay gëléem loolu mooy li nga xamante ne entre ñett jëm diis jëm fukk ci ay loolu mooy zawd waaye fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral na fii lan la ci wax mu ne walaa fii maa te déet nekkul ci lu gën a suufe xam si zawdin mooy juróomi gëléem sadaqa amul zakat moo tax képp koo xam ne quatre gëléem nga am yow doo ci génne zakat waaye bu matee li nga xamante ne nii mooy cinq jëm kaw kooku moom da ciy génne zakat mu ne walaa fii ma duuna xamsati aw suqin sadaqa mu ne walaate déet fii ma duuna lu gën a néew xamsati juróom aw suqin ay li nga xamante ne nii mooy aw suq mooy wasq loolu noonu mooy pleur yu luñ aw lu ñu bari lu wasq la wasq benn mooy lan mooy mooy mooy benn bi wasq mooy mooy soixante saa mooy li nga xamante ne juróom benn fukki saa saa mooy li nga xamante ne nii ci muddum koor li nga xam ne moom la ñuy génne li nga xamante ne nii mooy ci loxo yoo xamante ne day niroog yonent bi alayhi salaatu moom mooy nit ki nga xam ne alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne dafa yéem mooy ki nga xam ne mooy al insaanul kaamil nga xam ne ñeenti mudd la doon doon loolu mooy saa li nga xam ne day day tàllal sa loxo doo ko ubbi bu baax te doo ko tëj bu baax daal di tibb benn daal di teg déraat ba mat ñeent loolu mooy saa mu ne nag léegi aw aw suq kii bokk aw suq mooy moo benn bi wi wasq benn bi mooy na saa mooy boo ci defee noonu ba mat juróom benn fukk. loolu mooy mooy mooy loolu la nag léegi xam sa woon la ci wax kon bu dee ne benn bi mooy 60 kon bu ma ci bëggee am 5 mooy damay def 5 fois 6 mu jox ma 30 kon mooy 300 mooy kon 300 100 loolu ci la nit ki. ki nga xam ne mooy bay la muy bay moo xam mboq mi wala bale bi walla yooyu walla gerte gi wala dugub ji bu ci amee lu toll nu noone ci lay génn zakat kon loolu lay wax ne na wala wala fiima te nekkut fiima li nga xam ne duuna moo gën a néew xamsati juróom aw suqin ay ay wasq yoo xam ne mooy sittuuna saa mooy benn bi soixante saa léegi soixante kon fois cinq ngay def mu jox la lépp kon de trois cent saa kon nag ko am amul trois cent cent rek kooku moom ci wàllu ay tàndarmaak façon yooyu moom kooku moom loolu warul ci moom mu ciy génne zakat kon nag ñu jàll ci xadiis bi ci tegoon imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu wax ci xadiisu 167 muy téeméer bi ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa wa fi lafz illa zakata alfitri fi raqiq kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci li nga xam ne xadis bi ci tegu mu ne an abi hurayra mu ngi koy jële ci saxaabi bi nga xamante ne nii mooy baayu muus mu ndaw si muy seydina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee alhamdulillah laysa nekkut alal muslimi ci kaw jullit bi bu nee muslim nag moo bu jigéen bee ci yem voilà loolu amul ma manoo ne bon comme que muslim daal la wax man muslima bi bu jigéen bokkul non bu góor bee bu jigéen bee ci yem mooy nekkul ci kaw li nga xamante ne nii ci loosam ci kawam fii abdihi ci jaamam jullit boo xam ne daa am jaam kenn du ne ko waaw kay yow léegi nag sa jaam bi ko nga ciy génne zakat mu ne déedéet loolu amul fii abdihi wala te déet nekkul fii farasihi farasi farasihi du caagante ne fasam yamu mu yor nga xam ne du fas yu muy jaay ak yooyu fas yu muy utiliser la ak yoo xam ne moom lay moo moo koy bayal ak di ko defal yooyu mu wala di ko yóbbu di ko mu ci mu ciy dem di ci voyager di ci def ay yooyu kooku kooku duñ ko ne yow léegi sa fas moomu nag léegi génn ci loolu la ne lay sa nekkut alal muslimi ci kaw jullit bi de fii abdihi ci jaamam wala farasihi du caagante ne fasam sadaqa li nga xam ne mooy zakat ne wa na ci benn expression boo xamante ne nii benn kàddu ci xadiis bi am na ci benn kàddu ci xadiis bi illaa ba mu des zakaatal fitri ba mu des li nga xam ne mooy mooy zakaatu muurum koor fi raqiiqi ci ñi nga xam ne mooy jaam yi léegi loolu mooy lan mooy jaam bi nit ki bu amee jaam buy génnee zakatul fitri muy muurum koor da koy comptabiliser parce que zakatul fitri moom liir bi door juddu sax dañ ko koy génneel waaye jaam bi nga yorit sangam da koy génneel kon lool lay wax nii kon al Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu muy wax ci xadis bi ci tegu di xadisu téeméer bi ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett muy xadis bi nga xamante ne nii muy xadisu 178 mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal al-ajma'u jubar wal-bi'ru jubar wal-ma'dinu jubar wa fi rikazil xumus kon mu ne alju qaala almusannif rahimahullah aljubaar alhadaru alladi laa shay'a fiihi wal ajma addaabba kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala muy wax kon xadis bii mu ne an abi hurayra mu ngi koy jële ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaal anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaal neena alajmau jubar alajmau mooy bàyyi ma bi mooy li nga xamante ne comme nit yoo xam ne dafa yoroo xaram wala yoro li nga xam ne mooy aw fasam wala yoro li nga xamante ne aw nagam walla yoo yële mu ne alajima wala aw bëyam mu ne loolu le jubaar mooy <coughs> mooy loo xamante ne moom moom bu la yàqalee waaye du mujju fen voilà loolu mooy hadar loolu <laughs> moo tax al musanni al imam Abdul Ghani di bokk na ci baat yi nga xam ne dina ko leeral ci biir mooy amul benn garantie voilà mooy <coughs> loolu nag ça dépend du ne waaye wa léegi waa ji moom euh, boo yoree saw ci yooyu mooy ne bu dee waa ji jël na ay précaution du damay yor sama bëy bàyyi ko noonu mooy bu dee jël na précaution yi mu jël yoo xam ne da koo war a jël voilà léegi mooy jël nay matuwaayam waa affaire bi rek ci yàqal kenn dara bu boobaa ci loo xam ne waaja da ko waroon a garder moom it wala da ko waroon a teg fenn de bu garder ko defu ko loolu bu ko bëy bi ñëwee ne tël wala xar mi loolu moom xëdal kenn du ne waa ji ay kan moo moom xar mi kan moo moom bëy bi ne ñëw fay mu ne déedéet loolu jubaar waaye bu dee ne waa ji ah daa nekk heure yoo xamante ne nii jamono yoo xamante ne nii dañu cee war di yeew li nga xam ne mooy gàtt yi ak yooyu moom defu ko mu yàqal nit kooku moom day fay kenn du ko ne jubaar voilà mooy daal bu jëlee ay matuwaayam ak tamit ni nga xamante ne waa dëkk boobu la noonu la nga xamee ne seen xar yeeg seen bëy yeeg seen yooyu jamono yiñ koy yiñ koy garder ak jamono yi nga xam ne kenn du ko garder ak jamono yi ñuy garder seen seen seen alal ak jamono yiñ ko dul boobu moom waaw waa ji moom bu dee ne ci jamono yooyu nga xam ne def na li mu war taw léegi kooku bu affaire am ñëwee ab bàyyi maam ñëw daal di yàqal kenn kenn mënu ko ne sa waay jaaral kees déedéet kooku jubaar mu ne wal bi ru jubaar waaye teenit jubaar mooy xadar mooy nit koo xam ne dafa amub teenam ga biir këram mu mu gas fa ab teen wala biirub toolam mu gas fa ab teen benn waay jóge nale di tërëx rëx yi ba na ci dabaj kooku kenn manu ko ne a ah sa waay yow mii nag yow borom teen bi ana ku ko moom waay ku ko fi na waay ñu ne diw la ñu ne la ay wa kaay fii nag léegi bu ko defee yow mii yow yaay garanti yaay fay bu dee waa ji tàmm ka ma ci damm bam ci duggee wala bëtama toj yaay fay déedéet fa ne dabaj daal di faatu kenn ko inondation yi parce que yaa ko tey waaye nag bu dee ne daa ñëw yoon wu ñépp bokk mu ñëw gas fa ab teen wala gas fa dara gan bi waaye jóge nee na ci dabaj bu boobaa moom non ko kenn dina ko jubaa dañ naan ko sawaay yaay fay parce que yaa ñëw foo xam ne fii waroo ko foon a gas voilà nga ñëw gas fi ab teen foo xam ne ñépp a fiy jaar aywa bu boobaa yaay fay comme nag wal biru jubaar wal maadinu jubaar waa li nga xam ne naka noonu it al maadin mooy mbell yi jubaar mooy yi nga xam ne miin yi fi yi nga xam ne fa la ñuy gase di fa jële ay trésor ay gànjar yoo xam ne daa nekk ci biir suuf yooyu képp koo xam ne daa ñëw am benn exploitation benn suufam daal di jël koo xamante ne nii moom moo ko fay génneel yooyu or beeg wala jamaa bi wala li nga xam ne mooy bauxite beeg ñi nga xamante ne nii mooy manganèse bi mooy waa ji di gas affaire yi daal di màbb ci kawam mu faatu kenn du na ko eh où patron kan moo moom l'exploitation aywa ici en Afrique du Sud na waayu ñëw fay yonentuwaay saa saam ne ah, mukk kooku waa mal mandinu mbell jubaar kooku moom mooy amul benn garantie bu ci nekk waaju du fay dara léegi nag mu ngi noonu le wa fi rikaazil xumus te nekk na ci ar mooy yi nga xam ne ndenc yi nga xamante ne nii dañ ko doon suul ci biir suuf si nga xam ne waa jaahiliya ay nit ñoo xamante ne laata lislaam bi ñëw ak yooyu nga xam ne ay mbir la yoo xamante ne nii mooy ne dañ koo defoon ay trésor yu nekk ci suuf ne ay nit a ci defoon yooyu nag képp koo xam ne daf koo trouver daal di koy daj daal di doon gas fenn wala mu jëndub suuf doon gas ba trouver yu mel kooku xu al xumus da ciy day day day xaaj joo jële juróomi xaaj la koy def benn xaaj bi mu génn ko daal di koy saraxe daal di koy génne ndax loolu moomu ko lool borom bi moo ko teg ci kawam ne ko lii comme ni zakat bee ni ñu ko war a génnee lii it noonu nga koy génnee léegi nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi yu rahimahullah mooy waxtu bi jot na mais manuñoo arrêté ci xadis bi nii ndax des na léegi nag muy leeral yenn baat yu mu gis ni ci biir xadis bi jar naa leeral mu ne aljubaar mu ne alhadaru alladhi la shay'a fii mu ne aljubaar bii nga xam ne moom nga dégg kàddu gi ngeen dégg ci biir xadis bi mooy alhadaru alladhi la shay'a fii mooy li nga xam ne hadar la quoi mooy eh, loolu moom mooy